waaw loolu la moo taxoon mu doon wax ca saar bële suuratul anaam <laughs> falawlaa iz jaa'ahum ba'sunaa tadarra'uu walaakin qasat quluubuhum wa zayyana lahumu shaytaanu maa kaanuu ya'maluun falammaa nasuu maa dhukkiruu bihi fatahnaa 'alayhim abwaaba kulli shay'in hattaa izaa farihuu bimaa uutuu axadnaahum baxta iza hum mublisun allah <laughs> borom bi ne gaa yi waaw ñoom lan moo leen tere woon ah bi leen sama weñ fa yi ma leen di teg ay mbugal parce que borom day teg ay petit mbugal laal seen alal yi waaw laal seen doom yi laal seen économie laal seen mbir yi ngir ñu dellu ci moom waaye du tax ñu dellu ci moom daal di toroxlu déedéet fa lawlaa iz jaa'ahum ba'sunaa suñu yooyu xatar yooyu doon leen dal mais àggul ci bi gën a fort bi ma leen di déjjitee lu nee ba lool ba mu leen dalee tadarra'u ñu daal di toroxlu delluwaat ci seen borom génn ci seen kàccoorte gi waaye li tax duñu ko def walakin qasat qulubuhum borom bi ci am maanuteem la leen seetaan seen xol yi daal di wow ci lépp luy yiw dootu ci dugg wa zayyana lahumu shaytaan ñëw daal di leen nag yokkal couche bu gën a garaaw taaralal leen maakaanu yaamaloon ci li ñu nekkoon doon ko jëf ci lu bon ñu jàpp ne système yi ñu yor moo baax système yi li nga xam ne li borom bi nag yónni diineem dundin yi mu yónni yonentam yooyu ñoo baaxul ba pare jàpp ne ñoom pare nañ di investir ay alal di luubal ay alal des milliards ngir rey ay jullit ngir taxawal ñoom li ñu jàpp ne lii mooy système mondial bi war a jàll seytaane leeralal leen ko taaralal leen ko ba jàpp ne lii moo rafet ta moo jàll waaw ñaawalal leen li nga xam ne moo yiiw boroom bi ne fa lamma nasu ma zikru bi ñu bàyyee ci siama ci tey pas du fàtte ki si ah. liñ leen doon fàttali seen borom dellu leen seen borom nangama ak ñi peuple yi fi jaaroon yooyu ñu neex leen borom bi ne xam nga loo def tegaloon naa leen ay mbugal yu leen di dal ay crise yu leen di dal économique social nangam ak nangam mais yooyu dama ciy teggi dama leen di teggi ñun nag buñ ci génnee mbir yi mel ni daal ñu ne tey neex fatahna abwa alayhim abwaaba kulli shay mu ubbi leen mu tukkee wala yàlla waaw yow. hatta ila farihu ba ni nga xam ne ci la ñuy di kontaan nag bi ma uutu ci li leen yàlla jox du seen ngóoru kat waaw ñoom nag ñu centre lépp seen bopp ne ñoom la quoi la grandeur de notre nation gars di wax ñii di wax ñun moom waaw crise du ñu terrasser mais dañuy gën a dëgëral waaw. waaw xamoon nañ ne cette nation suñu nation bi voilà maintenant l'argent coule à flot waaw les comptes publics sont sont pleins nangam ak nangam waaw on peut se permettre d'investir dans nangam ak nangam affaire yi di dox waaw prix bee bi di quoi di tëb di ñàll di sone waaw <laughs> lépp di dar yoon borom bi ne ci noonu nag laa la ñu nekk ci inconscience totale ñu jàpp leen loxo ci poos axadnaahum ñu jàpp leen baatatan ci mbetteel waaw kon lii borom bi loolu la ma sa doxal ak gaa yi quoi ñu bari lii lay doxal ak ñoom wal iyaazu billaah yal nañu borom bi daal di musal ci lii moo tax kanta bii nag chep mooy riixu fatahu bu riixu shamal loolu ñu doon wax ne waa kër aat moom waa aat ñoom borom bi <laughs> ngelaw yooyu nga xam ne ci li mu doon wane mooy taw <laughs> moom la leen jaaral ñu foog ne taw la far mu indi mbugal mi ñii nag arab yi dañu moo tax yooyu ngelaw la yu nit ñi xam même da ngay dem boo demee ci baykat yi dañuy xam ngelaw yi nga xamante ne ngelawu mousson bi dañ koy wax ci français nga xam ne moo indi taw yi buñ ko kiiyee rek dañuy dañuy dañuy dañuy am yaakaar bu baax te leen mu taw waaw moom la al imam al qadi Iyad rahimahullahu taala di wax nii mu ne euh, euh, moom mooy ngelaw loolu dañ ko yoneen saa salaam euh, ne leen loolu la ngelaw lu mel noonu fatahub mu ëpp riixu shamal ngelaw li nga xam ne mooy indi barke bi mooy indi li nga xam ne mooy xéewal yi fa taxsu fi wujuhi mais biir àjjana mu daal di effleurer waaw <laughs> waaw mooy day ëf jaar hein waaw waaw daal mooy bu ngaaw leen kii rek ni lay uppe noonu waaw fii wujuhin seen xar kanam yi wasiyaabum ak seen yére yi nga gis seen yére yi ñu koy ëf ngelaw di ko ëf fa yazdaaduna ñu yokk xusnan ak rafet wa jamaalan ak taar lo ngelaw li bu ñëwee di leen di yokkub taar <laughs> fa yarji'una ila ahlihim ñu dellu de seen njaboot ya waaw ku nekk dellu sa kër waqad isdaadu te fekk yokku nañu xusnan taar wa jamaala xusnan eh, rafet wa jamaala akuk taar fa yaqulu lahum seen njaboot ya naan leen lahum ahluhum ne leen waa wallahi ñu ngi wàcc yàlla laqad isdaadtum xusnan ak akuk ak akuk rafet yéen da ngeen rafet yi mu way <laughs> waaw maadam ya dañuy gis monsieur ya ñu gën a rafet bañ jógee ca marché ba <laughs> ñu ne waaye yéen ah kan moo leen tëggaat nii <laughs> fa yaquluuna ñoom i tamit ñoom ña des yàlla bàyyiwu leen noonu <laughs> ñoom génnuñu waaye borom bi da leen di mayaale ci loolu ñoom itam ñu gën a taaru ko niñ meloon avant ñoom itam ñu tontu leen leen wa antum waaye yéen tamit wallahi ñun itam ñu ngi waat ci yàlla laqad izdattum yéen itam yokku ngeen baadanaa ginnaaw bi ñu demee bàyyi leen suñu ginnaaw xusnan ak rafet wa jamaala akuk taar yéen da yéen a gën a <laughs> mu ngi noonee allahu akbar <laughs> allahu akbar léegi mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko muslimun al imaamu rahimahullah léegi laaj bi mooy est-ce que moom solo ñu la déedéet sëriñam al Ahmad ibn Muhammad ak beneen sëriñam di moo euh, ad-Daarimi Abdallah ibn Abdurrahman as-Samarqandi ad-Daarimi <laughs> rahimahullahu taala moom du tout le temps lañ koy gis moom daal dina koy indi ah akbar kon al imam Abul Muslim mu ko di kitaabul jannati wa sifati na'iimiha wa fi suuqil janna allah foofu lu kon di bunt bi nga xam ne waaye wax ci marché bi nga xam ne moo am ajjana mooy fa ñuy dajaloo hmm? voilà mu ne hadathana abu usman sa'id ibn abd al-jabbar mu ne ko nettal nañu amuy al-basri muy abu usman sa'id ibn abd al-jabbar al-basri mooy Sa'id ibn Abd al-Jabbar ibn Yazid al-Qurashi Abu Usman al-Karabisi al-Basri wàccoon Makka al makki yu rahmatullah alayhi génna àddina la 236 rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana Hammad ibn Salama mu ci nettali mooy Hammad ibn Salama ibn Dinar al-Basri Abu Salama al-Basri Tamimi mawlahum rahimahullah génna àddina la 167 rahmatullahi alayhi an Thabit mu jël ko ci Thabit mu ne an Thabit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 dix ans avant yenn saa sam di gàddaay yi génn àddina la quatre-vingt-dix ba quatre-vingt-treize ay wax la radiyallahu anhu al-Basri yu dëkkoon Basra foofu lañ ko denc fële ca Iraq radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna fil jannati la suuqan ya'tuunahaa kulla jumu'atin fatahubbu fatahubbu riihu jamali fatahdu bi wujuhihim wa thiyaabihim fayazdaaduna husnan wa jamala fa yarji'una ila ahlihim wa qad izdaadu husnan wa jamalan fa yaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan fa yaquluna wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan kon mu ngi noonu walillahi alhamdu wal minna lii la ko boroom al sahih Muslim Abul Husayn rahimahullah léegi lëkkaale beeg suñu bunt bi mooy eh, eh, bi luy boroom bi waajal way ngëm yàlla yi ca àjjana mooy mu ngi nii mooy biir àjjana eh, do da leen di gis ñuy seen ñuy gisante di daje waaw ci daje yoo xam ne lépp ci biir ci ci ci yàlla waaw daje ci yàlla waaw seen ba pare bu ñu fa demee dañuy gën a yokk loolu nag dañoo war a may ñun tamit fii ci àddina suñu daje yi bu ñu dajee dañoo war a yokk ci suñu côté yàlla quoi mais waru la nekk foo xam ne dañ fay wàññeekoo dem fa tëkki jëw wax lu du lu sa yoon newul dugg ci yu mel noonu tax yow vraiment euh, yenn daje yi sax daanaka bañ faa dem day gën bu dee mënoo leen ko tere te loolu duñ ko bàyyi ndax yow ñu nekk ci loo xam ne mooy yàlla law amoo droit di toog ak ñoom waaw parce que sinon bàkkaar bu leen dawal bu ñu fa am da nga koy amaale. waaw muraqabatul ashrar ànd ak ñi yiis ñi ñi nga xam ne téewuñ seen làmmiñ fu ñu nekk ñu ngi ci deru nit ñi ñu ngi ci lu waaye am lu mu amut waaw di wax ci deram ci loo xam ne du ko neex même bu dee ñeme nañ ko waaye di jëw nit di dugg lu seen yoon newul di xasteeg di ak tamit di waaye ay wax yoo xam ne ca yooyu moom daje yooyu baaxut moo tax dañoo war a fexe saa ñu dajee loo xam ne dañuy jariñ ci suñu wàllu suñu boroom tabaaraka wa taala ak diine jii nga xam ne moom lañu suuf loolu mooy daje gu am solo waaw boo xamante ne yàqul côté suñu àddina mu neexaale voilà pique daal di daje lekk daal di taw euh, togg voilà ñu kii waxtaan suñu biir gisante loolu daa bokk ci jokk mbokk ak tamit euh, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum bu dëgg bu dëgg way ngëm yàlla yi ñooy ay mbokk nangeen ngeen yëwanal seen diggante mbokk yi mais na nekk ci dëgg waaw na nekk ci dëgg lu baax voilà ngeen dem def sorti boo xamante ne amul lu xaram lu ngeen fay def voilà entre kii dem Nuzha génn dem benn parc wala benn foo xam ne voilà loolu lu baax la dajaloo ak dajaloo loolu dafa baax waaye il faut pas il faut lépp loo xamante ne lu yàlla tere lañu ko fay fexe di ci bu ñu ko defee de insha allah borom bi dañuy yokk waaw waaw moo tax dajaloo yi day day yokk yadullahi ma al loxo yàlla mu ngi ànd ak mbooloo waaw waaw borom bi da leen di yokk da leen di yokk ñii nag xusnan ñun tamit ñu yokkuñu xusnan fii ci àddina ci suñu wàllu pas-pas suñu wàllu ngëm yàlla suñu wàllu jàppante xam ne benn lañu innamal mu'minuna ikhwa loolu lépp dañ koo war a suñu daje yi loolu dañ ko ci war a di ut di ko ci sàkku waaw mais pas daje boo xamante ne nii voilà c'est fade comme ça miin nañ ko manumaa bañ a dem bu ma demul ñu ñu ñu ñu mbabb nga dem fan ak toog voilà lu lu sa yoon nekk nga dugg ci lu sa yoon nekkul nga dugg ci voilà ku leen neex ngeen waas ku leen wax neex ngeen ngeen weer nangam wala yaasubillah loolu baax waaw dafa war a nekk daje yoo xam ne bu buñ fa jógee dañuy yokk husna wa jamala ci suñu wàllu pas-pas suñu wàllu biir waaw conférence yoo xamante ne dañuy fay daje ngir waxtaan mbiru diine waaw lépp loo xam ne loolu lañu fu ñu war a daje daa war a nekk loo xamante ne daf ñoo war a yokk nan wa jamala waaw suñu pas-pas gin faa baax suñu ngëm yàlla gin faa taaru suñu soppante te yàlla tax suñu jàppalante te yàlla tax loolu gin faa rafet waaw il faut ñuy tendre bi yor euh, euh, jikko ñi nga xam ne ñoom la borom bi tabaaraka wa waajalal ajjana muy almu'minuun waaw waaw mu ngi noonu loolu dafa am solo waaw kon mooy ci gisee dajaloo bi dafa am solo tamit ci yàlla quand mais pas dajaloo dajaloo ñu doon wax sànq wal iyaadu billah kon xadiis bi xadiis la boo xam ne day wane li boroom bi waajal lenn ci li borom bi waajal way ngëm yàlla yi mooy yéen di ngeen am àjjana foo xamante ne da ngeen fay daje di namante ko ah, waaw way ñoom diw walla diw dégg koo xam ne da nga ko doon dégg ca fe mais waa borom xam-xam diw ci imam dàngam imam nàngam ngeen dem ngeen daje fa nga gis ko moom tam mu gis la seen xamante voilà waaw ngeen kontaan ndax daje gi loolu mooy dundal mooy dundal loolu mooy àjjana dëgg quoi moo tax boo ko amee fii ci àddina relation ak ay nit yu neex te nekk loo xam ne ngir yàlla quoi lépp luy jalousie xeet yooyu xam nga bu dee waa àjjana moom bañ duggee mbalkaam yeneen saa salaam wa naza'na ma fi sudurihim min ghil lañ leen simple ginna leen lépp loo xam ne xill lu nekk. ay ñëkk-ñëkk yu nekk ci seen xol yi moo borom bi nañu kon nag yéen waa yéen ñii yéen way ngëm yàlla yi fii ci suuf fexe leen tendre leen jëm len ci loolu ñaan leen ma ngir ma may leen xel la googu fii ci àddina ba dindil leen ko waaw walladina jaa'u min ba'di ñu ko doon wax keroog ci suuratu Haashir bi jox sax walladina jaa'u min ba'dihim yaquluuna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina mooy way ngëm yàlla yi ñi ñëw gannaaw saxaaba yeeg yooyu li ñu war a nekk ah radiyallahu eh, eh, bi nee na ñun noonu la ñu war def mooy def leen ko xabaru yuridu bihi al insha yuradu bihi al insha waaw information la boo mooy nekk leen dañuy ñaan yàlla jéggal mu jéggal ñu ak ñi nga xam ne ñoo ñu fi jiitu woon ci yiw te borom bi yàlla na bul def ci suñu xol yi ak ñëkk ñëkk am lu ñu jàppal ak een ak xasad jalousie goo xam ne baaxut iñaan ak mbañ ngir ñoo xam ne way ngëm yàlla ci gis nga ni ñu lëkkaloo weeg xaaluwaa ajjana mooy ajjana ji fii lañ ko war a tàmbalee dund ci àddina moo tax ku yàlla setal sa lool sa xol kooku mu ngi ci àjjana quoi waxoon naa la ko même bu dee amul lu mu dépense bu mu añee sawaay mu ngi ci àjjana waaw parce que xolam mooy àjjana waaw ndax borom bi seppi na ci la nga xam ne moom lay seppi ci waa ajjana ngir ñu mën a dugg ajjana ne leen nag léegi tibtum fadxuluha xaalidin allah <laughs> pour ñu ne leen tibtum loolu borom bi am nañoo bu ñun bu nee nañ nañ ko ñaan mu ñu ko mu may ñu ko nee na fii wala tajal fii qulubina ghillan te xill boobu nee na moom la ñuy dindi la naa naa fii sudur min ghillin ikhwanan dañ koy rocci ñu nekk ay mbokk yu set wecc ku nekk li nga bëggal sa mbokk nga bëggal sa mbokk wala lu ko raw saa salaam ci loolu la yar boo gisee lislaam li ñuy jàngal ci lool la moo yonent bay saa saam dañuy xicc jëliñu bon du moo yónni yonent la wax mi nga xam ne moo ñu génn mina zulumaat ila nuur la borom bi wax ci lëndëmu iñaan lëndëmu soxor lëndëmu Euh, lu tax kii am lii tamal am wokk lëndëmu euh, yéene nit ñi lu bon lëndëmu loolu lépp loolu du lëndëmu dara garaaw waaw li garaaw mooy lëndëm yi nekk ci xol yi fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur la borom bi wax ne dëgg-dëgg lii silma du bët yi ñu am nii ci biti loolu loolu dogalu yàlla la bu muy teg ku ko soob loolu taxu ñuy wax une personne aveugle koo xam ne gisul silmaxala du gis ñaari bët yi dañu muuru loolu loolu ku nekk la ko borom mën a teg loolu taxu ñuy wax ku wax moo tax ku fi jàkk di xeet nit parce que walla daa am benn laago wala du gis wala du gaa lii nangam mooy koo xamul dara waaw waaw borom bi ne ñi ñi silmaxa dëgg du bët yi de mais xam nga liy silmaxa dëgg-dëgg mooy xol yi nekk ci biir dënn yi ku sa xol fees ci yu bon yi kalla bal raana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñooñu ñoo ñoo mbon dem ba raynu raynul qalbi xomaaku xol dugg ko ndax jikko yu bon yu mu yor iñaan yéene ni ñu lu bon faaw di wax lu bon di yéene nit ñi lu bon waaw jàpp ne lépp lu baax moom kefee ko war a am ñi ci des dañoo war di rek di topp ci gannaaw bu lool amul mu bu lool amee mu kontaan bu amul mu meew fuñu képp ku lool dal mais ñaanal yàlla mu jéggal mu génne la ci lool te nga xool li xadiis yi wax ak alquran xadiis yi wax nga fexe di dikkoowu noonu ndax innamal ilmu bi ta'allum xam-xam dangay jàng ngir am ko waaye boo bëggee yenn jikko yi da ngay fexe di waaw yaa Hanzala sa'atan fa sa'an ndànk ndànk dina metti début bi mais jàppal insha allah borom bi dina la ci génne te nga ñaan dimbalum kese waaw at-taxalluq bi axlaaqil mustafawiyya an-nabawiyya salawaatullahi wa salaamuhu alayhi waaw waaw inna fiika xaslatayn yuhibbuhuma allahu wa rasuluhu sallam ne woon al-Ashajj Abdul Qays yow am nga ñaari jikko yow mii yoo xamante ne nii yàlla tabaaraka wa taala ak yeneen tam bi dañu koo sopp alxilm wal ana dangaa teey ba pare dal ci lépp waaw bañu përëx rëx yi loolu ci saytaane al ajalatu min ash waaw loolu ci saytaane la jógee réactionnaire doon na nii muy kii di jàppuural baat ci rëy nanga non dal teey waaw mu ne waaw yeneen saa sallam yooyu yu ma def effort ngir am ko la wala yàlla moo ma binde nii mu ne ko li am ba def yàlla moo la binde noonu moo la ci tàggat kon ñu xam ne ñaar yoo koy am am na ñoo xam ne yàlla moo leen binde noonu ñoom dañoo judd amuñu lu ñu jàppal kenn seen xol dafa sell ci lépp quoi ñi ñaan am ñàkk ki la am na ñoo xam ne en fait non ci benn effort noonu la leen yàlla binde waaw <laughs> ah, allahu yajtabi ilayhi man yasha wa waaw borom bi mooy këcc di bijj ci boppam ku ko soob waaw kon loolu euh, joie voix boobu borom bi defal la ko jibiliyan loo xam ne naturellement wala rek nga fexe sàkku moo tax mu ne ko ndax dama ko def ay effort ba am ko ñu xam ne kon ñaar yooyu da koy amee waaw képp koo xam ne borom bi nag fóot na sa xol moo tax allahumma tahhir qulubana bi nuuril qur'ani was sunna waaw borom bi waaw moo tax yàlla na nga setal fóot waaw li nga xamante ne nii mooy euh, suñu xol yi allahu akbar ci li nga xamante ne mooy leeru alquraan ndoxu alquraan ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam kooku moom moom mu ngi ci àjjana quoi jeex na képp ku yàlla may lool moo tax kenn ginu koo neex dund waa jooju waaw kenn ginu koo neex dund laa lay wax kenn amul ak lu man na ñàkk ci kaw suuf ci matériel non kooku kenn ginu koo neex li nga xam ne mooy dund allahumma moo tax yonent saa salaam waaw mu ne mooy ñaaram gu am solo goog rek te booboo gën a mat waaw moo gën a mat du ñu wax léegi mooy bi nga xam ne dalay doon wax ne allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik naasiyati bi yadik maadin fiya hukmuk adlun fiya qadaa'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nuura sadri wa jinaa huzni wa dhahaba hammi Allah Allah la way yëx billaahi <laughs> mane bii booba <laughs> allahumma ye saa borom inni man abduka sa jaam laa di doomi sa jaam bu góor di doomi sa jaam bu jigéen sama jubbu ci sa loxo la nekk waaw mooy sama mbir ci yow la yaa yaa ko yor te day daw ci man sa àtte ci man day daw ci man liy daw ci man mooy sa àtte bi nga gërëm sopp ko namm ko ci lu jiitu ngay bind asamaan ak suuf ci man loolooy daw ci man àndulum te xam naa ne ku ku maanu nga fii ya xabaru lépp loo dogal mu dal ma teg ma ko man en tant que sa jàmm ci maanute mooy daa nekk loo xamante ne du tooñ non du tooñ da maa ngi lay ñaan nag ci bépp tur boo xamante ne moom la moo moo la ñeel boo xam ne yow yaa ko tuddee sa bopp aw anzaltahu wala nga wàcc ko fii kitaabika ci sa téere buy alquran wala benn ci sa téere yi aw allamtahu ahadan min xalqik wala nga xamal ko kenn ci sa mbindeef aw bi bihi fi ilmi a ghayb indak wala mu nekk loo xam ne yaa ko jagoo téye ko téye ko fu sa bopp ci sa xam-xamu kumpa loolu yii yëpp am na day yoo turu yàlla yi am na yoo xamante ne borom bi <laughs> indi na ko ci téereem waaw alqur'aan moo na nay wallahu alladhi la ilaha illa huwa almaliku alquddusu alsalaamu almu'minu almuhayminu alazizu aljabbaaru almutakabbir yooyu waa ci téeréem bi aw allamtahu ahadan min xalq wala nga xamal ko kenn ci sa mindee fi kon loolu dañ ci xam ne am na tur yàlla yoo xam ne borom bi xamalu ko ñépp waaw kenn ci sa mindee fi aw istasarte bi wala yoo xam ne am na turu yàlla yoo xam ne borom bi feeñalu ko ci jaam yi da nga téye jagoo ko téye ko pour yow fii ilmil ghayb ci xam sa xam-xamu kumpa indak mu nekk fi yow tax feeñaloo ko jaam yii yëpp day wane nii yëpp am na nekkul nag ngir privé ñu la non daa xam ne loolu en fait tur yooyu c'est pas approprié pour ñun en tant que jaam yi loolu <laughs> approprié pour ñun moo tax tur yàlla yi laa ko addu wala tuhsa moo tax saa bu ne yàlla am na quatre-vingt-dix-neuf ah cent benn benn bi ku ko xam ku leen ku takk cent yu manqué benn ku leen takk daxalal janna di nga dugg àjjana loolu tekkiwul ne loolu xasra la de te ne bi loolu kese la am déggoo xadiis bi leerawul lool aw istasarta bihi fi ilmi lii lépp ma jaar ngir lan an taj'ala alqur'ana rabi'a qalbi waaw ñaan bi nag alqur'an alazima azim gi bokku ci waaw moom lañ doon wax ci yooyu yu mel nii rek mooy nañuy fexe ñaan yi ni ko neen saa salal waxe ñu koy waxe noonu ñépp xam nañ ne alqur'an kay azim na màgg na waaw mais bul dégg ay imam yoo xam ne noonu lañ koy waxe ba nga mokkale ko noonu jàpp ne noonu la ko mooy nañu delluwaat ci source yi hadis bi imaamu ahmad ibn muhammad moo ko soloo mu ngi jële ko ci Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib ci Musnad Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu nañuy dellu ñaan yi ni nga xam ne noonu la rote ci sunna saxe noonu ñu koy waxe noonu waaw kay waaw an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi maa ngi lay ñaan borom bi nga def euh, al-qur'an mu nekk le printemps de mon <laughs> <laughs> willee hiwa avril la wax mu tombe rek trois non le deux le deux le deux dimanche la woon premier dimanche démb moo doon premier zulqaada tay di altine di le deux zulqaada mille quatre cent quarante-sept waaw am ne bàyyeen bi waaw bu yàlla defee jàmm wur ne yàlla laa wax te jàppale te jàppale mooy boo ci déggee bii mu ne weer ak juróom juróom ñetti fan léegi nga commencé yàpp gina yàpp <laughs> di làqu <laughs> ci tabaski ji insha allah <laughs> kon mooy euh, loolu am mooy nga nekk mu nekk printemps li nga xam ne mooy nayil di leeral sama xol nekk rabian ni rabian di mel ci muy printemps loolu bi nga xam ne fleurs yi ci lay génne waaw tóor-tóor yi di génn meññeefi lal na alxuraan mel noonu ngir sama xol wanuura sadri di leeral sama dënn wajilaa a huzni sama njàqare moo koy yóbbu daal di koy évacuer fële teg ko nale <laughs> njàqare yu ma am tristesse yu ma nar am yooyu yëpp mu ñëw ne ko fuuf wa zahaba hammi li may préoccupé te du yàlla du mbiru yàlla di tëj sama bopp bi di ma yitteel yàlla nag alxuraan nekk li nga xam ne moo ma koy yóbbul amin way yeneen saa saam ne képp ko wax lii illaa azhaba allahu azza wa saa saam nee ne lii la borom bi dina dindi lu dul ne dina dindi yóbbu wéyal mu dem xus na njàqare gam newoon waaw hamma la ko préoccupé woon te du yàlla di mbirum bi àddina yu tëj bopp bi borom bi da koy dindi anxiété waaw stress gaa yooyu ñoom stress ñoom anxiété ñoom ñaangam bopp bu tëjoog xol bu xatak ah un cœur par les fitan par fitna yi waaw tanc ko ba àtt parce que bi bu yaatuwul fitna yi bu ñëwee gën ko ëpp ko da koy écraser waaw da ko écran moo am na ñoo xam ne en fait affaire bi dafa mooy ñoom li leen dal ci ay nattu da leen ëpp doole moo tax dañuy lâcher dañuy lâcher prise quoi dañuy bàyyeeku nga gis leen nag leen fii lépp la ñuy bàyyeeku seenu lekk dootul dara talatuñ dara waaw lépp seen xel mi yëpp ci problème boobu lay nekk dañuy dox ci mbedd mi nii waaw oto day ñëw ba tiim leen di leen klaxonner duñ la dégg te kat ñu ngi jaar ci tali bi xooluñ ndax feu rouge naan seen yoon newu ci vert na parce que problème yi ñoo tëj bu bopp bi parce que lu tax kooku xol bi problème yi dañoo ëpp xol bi tax yonent bay bi ne ko woon waa is hein wu hein hein bi mu naan laka sadraka boobu <laughs> inna non non mooy waa ji après suuratu euh, kii duha gi ci tegu alam nashrah laka sadrak voilà ndax nekkul ñun ñoo leeral sa waaw ba nga mën a attan lépp luy coono lépp luy natt xol yonent bi saa saam da koy dool da koo attan ba pare leer illuminer le lumière bi ko yàlla defal day écraser yooyu yëpp da koy da koy dóor mu daal waaw mu ne nag ñaan bi boo ko waxee lu dul ne illaa azhaba allahu azza wa lu dul borom bi la ko tëj boppam préoccupé ko borom bi ko koy dindil waaw wa abdalahu makaana huznihi faraha mu daal di koy échanger place su njàqare gam amoon mu nekk koo xam ne nag day féex kañ gisoon bopp bi tëju mu kii mu nekk ko féex même bu dee rek problème bi du def problème bi day deñ problème borom bi bi deñ mais mën a def mu ngi fi mais da ko koo may loo xam ne mooy tax mu mën a mu mën a amortir le choc bi lool di am waaw moo tax benn nag dal na ñaari nit ñu xam ne yu wute kii moom du ko yàqal muy dox ay soxlaam di continuer comme si ku ko gis ci biti jàpp ne kii dara dalu keneen ki nag amul loolu lu tax parce que affaire yi daa ëpp doole ci moom waaw borom bi dina dina dina li nga xamante ne nii soppi yóbbu makaana xusnihi faraha makaana xusnihi faraha waaw day jël li nga xamante ne nii mooy soppi yóbbu place njàqareem nga mu def ko am piir ak kontaan voilà souriant un visage avenant léegi lay am voilà koo xam ne gaa yi saa yi waaw léegi na ko mu optimiste voilà nga xam ne waa ji tey ree rek day kontaan rek même malgré problème yi mën na bañ a dey ndax ba yaa ngi dund yooyu moom day tàndawu yow mais day woyof ci moom boo xam ne day mel ni amatu ko waaw moo tax Seydina Ibn Mas'ud nee na xaalu bi mu waxee lii saxaaba yi ne ko ah rasulallah yow dawal yàlla saa sallam mais yanbaghi lana an nata'allama ha'ula'i kalimat ne ko ah yonent saa sallam kon nag yella na te war na mel na lu war yàlla na boos ci ñu jàng kàddu lii ko nekk mokkal ko di ko wax qaala yoneen saa sallam ne leen ajal yanbaghi liman sami'ahunna an yata'allamahunna mu ne yàlla ma wax mu jàng leen ngir mokkal leen takk leen ngir di ko wax ngir borom bi defal ko lii waaw waaw <laughs> ay saay aywa gars yi yéen bii mooy seen projet ñaan kon bu dee mokkalu ngeen ko woon <laughs> seen ñaan yi ngeen di jàng aywa allahumma inni abduk wa ibnu abdik ibnu amatik naasiyati biyadik maadin fiya hukmuk adlun fiya qadaa'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitaabika aw 'allamtahu ahadan min xalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak an taj'ala al-qur'aana rabi'a qalbi wa nuura sadri wa jilaa'a huzni wa dhahaaba hammi ñaareel allahumma inni abduk wa ibnu abdik ibnu amatik naasiyati biyadik maadin fiya hukmuk adlun fiya qadaa'uka as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitaabik aw allamtahu ahadan min xalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaybi 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nuura sadri wa jilaa'a huzni wa dhahaaba hammi ñetteel et dernier ndax noonu la ñu saa saa doon jàngale ñett <laughs> li ëpp allahumma inni 'abduka wabnu abdik ibnu amatik naasiyati biyadik baadin fiya hukmuk adlun fiya qadaa'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitaabik aw allamtahu ahadan min khalqik